lakin ida dakartu qaala bidamir farajiun ila algazali shahir kon fii lañu war a war a jël tey kon ba léegi mu ngi présenté téere bi ak li nga xamante ne noonu fi mu jële li mu ci def mu ne laakin waaye ida zakartu bu ma tuddee qaala foo gis ci téere bi ma ne qaala man acheikhu ahmadul xadim radiallahu anhu foo gise ci téere bi qaala qaala mooy wax na voilà mooy wax na ci arab loolu lay tekki wax na foo ko gisee rek bi damir mooy waxuma kan moo wax bu ma nee xaala diw kooku laa wax kooku moo wax waaye bu ma nee xaala kese te indiwuma sujet bi mooy dañ dafa dañ koo nëbb voilà mu loolu mooy damir loo xam ne feeñut xamuñu ko wax boo ngeen gisee ma ne xaala ci téere bi rek fa raji'un xam leen ne la tegu ca xaala wax na lay ñëw kookaleel mu ngi dellu njàngum téere bi woyof ci ki koy jàng waaw te lii dafa noppale mooy kii bind téere wax la ne lii ak lii loolu mooy sunnaay boroom xam-xam yi noonu lañ doon doxale ku foog naay introduction waa mbëmbës sëlëg yooyu ñu jàpp ne tubaab yee ko fi indi kooku mooy kooku ki ko nandal mooy li layikaar waaw kooku moom naan nañu yuur gi gëmloo ko ne bind mu jaar yoon mu ngi xew ci lumière yeeg façon yooyu te loolu waxi caaxaan la waaw xanaa kay al imaamu muslim ibnul xajjaaj al qushayri an naysaabuuri rahmatullah alayhi kenn ci ñaari saxiix yi gën a wér ci téere yu bind ci lislaam ndax waxu yonent bi alayhi salaam a ci ne mais moom téereem bi kan ma amul introduction bu jaar yoon kon loolu ku xamul jàngoo nag neex a nax ñu gëm loolu yoo xamante ne nii taxawul waaw Cheikhu Ahmadul Xadim moo ñuy wax téereem bi lan la ci def nan ngay xame la nekk ca biir téere ba ba doo juum ba doo foog ne jaawale wax sàngam nga koy askane la diw te jubluwu ci woon ne diw ko wax waaw kon mu ne wa ghayruhu keneen ñeneen keneen ku dul al imaamul Ghazali ash-shahir keneen ku dul al imaamul Ghazali rahmatullahi alayhi mu siiw mi min haa'ulaa'il ghurri ci ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xam yooyee ma tudd al ghurri te pellu weex tàll waaw weex tàll ngir gëm guñ gëm seen boroom xam-xam bu fees tel ñu weex tàll te mu am ñoo xam ne tudd na leen fii tam niñ ko gisoon ci bii weesu mu ne bu dee ñeneen ñi ku dul al imaamul Ghazali nag rahmatullah alayhim mu ne usarrihul isma damay wax turam leeral tur bi ne diw nee na zakartu man al ahmad ahmadul xadim al sheikhu ahmadul xadim radiyallahu anhu ma tudd lafza expression baatu qultu fu ngeen gis ci téere bi ma ne man qultu nga dégg xam nga qultu ci arab mooy wax naa nee naa j'ai wax naa mu ne fu ngeen gisee loolu rek fa min maani xamal ne ca maanaa yi qawlihim boroom xam-xam yu pell yoo yële fóore yoo yële ca seeni maanaay wax laa jël bool jël seen maanaa wax laa laa laa tënk noonu ne qultu man nee naa waaw kon nga xam ne kon bu fi sëñ Tuubaa radiyallahu anhu ne nee naa ci téere bi mooy la mu wax génnul li nga xam ne mooy maanaaw yi waxi boroom xam-xam yu pell yoo yëlee fóore yu mag yoo yëlee mu ne xamal na ci seen maanaay wax naqaltu ci laa toxale walla bee passé alxasuudu comme niñ doon gis daa mel ni dama noon ak iñaan waa alxasuudu mooy waa ji nga xam ne dafa kiñaan mooy bi mu naan a'adana allahu min alxasuudi te yooyu ba mu wàccee yonent bi aleyhi salaatu salaam ci yooyu la jàpp leneen lu dut yooyu mu baleen al mu'awwidhataan maa ngi suñu boroom ne wa ma muslu wa min sharri xaasidin ci mbon guy tukkee ci ajeg soxor ida xasad bu mettre son soxor en action voilà bu tegee soxor gi ba ba ba bay wéyal soxor gi ndax nit bu soxoree te defagul la génneegul soxor nga ca biti loolu sax moo tane même bu dee ne lépp lu bon la kon alxasuudu mooy ki nga xam ne dafa jégg day ci soxor waaw yal nañu ci borom bi musal wa kulli mubghidin ak képp koo xam ne dafa bañ nit ku baax wala nit ku borom di defal xéewal mu bañ ko wasil juhud ak koo xam ne day féttéerloo xam dëgg ne maa bañ duma ko nangu ba pare xeeb ña ca ne kon kon bu ñëwaatee fii kon nee na daal fu ngeen déggee keneen fu ma déggee lafza qultu fu ngeen ko déggee rek fu ngeen ko gisee ci téere bi ci maanaay waxi boroom xam-xam yu mag yoo yële rahmatullah alayhim naqaltu ca maanaa maanaay laa toxal rek ku nekk qultu man wax naa andiw ma fi ay waxu yu dëgërul de saxiix yu wér la en tout cas ba kañ koy askanale wér na ca moom amul benn wax boo xam ne danga koy vérifier ci téere bi ñu ne la al imaam ibn Ataa'illah as-Sakandari radiyallahu anhu moo ko wax wala al imaam al cheikh Mukhtar al Kunti yu moo ko wax ngay dem di vérifier radiyallahu anhu fekk ne du doonu déedéet fa kullu ma fiihi te njàngale mi li ne ci téere bi saxiixut lu wér la usbita loo xam ne dañ koo saxal ñam ñoo ko saxal fóori yi boroom xam-xam yi te tamit lépp luñ la fi tuddal ne la ci yonent bi alayhi salaam la jóge ak ci njàngaleem la ak ci saxaaba yi radiyallahu anhum ak nit ñu baax ñi salafu saalih wér na ut bi daa dañ koo saxal waaw loo xam ne lu ñu segg la fa hassini dhanna yow nag bu dee amoo possibilité vérifier loolu waaw bu dee amoo vérifier ba ndax am na ñoo xam ne amuñu possibilité mu ne fa xassini dhanna na nga rafetal sa njort bihi ci li ne ci téere bi wa asbitaata na nga ko saxal waaw muqallib koo xam ne day toxal kenn du ne na ñépp nekk ay imaamu Maalik rahmatullah alayhi sinon ñu dem ñu ñu ñu torox déedéet am na ñoo xamante ne nii mënuñoo gëstul seen bopp duñu mujtahid du ñuy génn seen dayob coono effort te amuñu moyens dem ci téere yi ci ci ci ci maraaji yi dem ci cosaanu téere yi kooku dañ daan la toppal koo xamante ne boroom xam-xam boo xam ne ci biti en tout cas ñëpp d'accord nañu ci celleteem ragal yàlla xam ak xam-xamam nga topp kooku lu mu def nga def waaw kooku amul lenn lees koy wax léegi nag ku mën a vérifier vérifier waaye lii ma la wax man Cheikh Ahmadul Xadim di nga ko fekk mooy saxiixun lu ma wuru wér la usbita loo xam ne boroom xam-xam yee ko saxal des koo saxal kon nag yow même boo vérifier gul ne ah wax jii de maa ngi ko dóoru dégg mu ne fa hassini dhanna na nga rafetal sa njort bi ci li ne ci téere bi wa asbitaat na nga ko saxal wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama